rahmatullahi alayhi an abi abdurrahman jëla ko ci baayam di abdallah ibnu dinar al-qurashi al-adawiyu rahimahullah abu abdurrahman al-madaniyu génn àddina entre cent cent vingt-sept am nañu ne non cent trente et un wallahu ta'ala a'lam an abi salih mu jëlog abu salih di zakwan abu salih as-samman az-zayyat al-madani borom import export génn àddina la cent un rahmatullahi cent un rahmatullahi alayhi kon an abi hurayrata mu jële ko sayna abu hurayra dawsi génnaat na cinquante-neuf ci li gën a dëgër inshallah an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha baala yarfa'u allahu biha darajatin wa inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha baalan yahwi biha fi jahannam wal-'iyaadhu wal-'iyaadhu wallahi billah léegi kon loolu la léegi ñu gis bu mujj bi noonu la ko imaamu Bukhari moom moo ko di euh, ak imaamu imaamu Malik lu jiitoon ak al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad euh, Ahmad al Mahmudi allahu <laughs> bi Malikin zil mazaya <laughs> Shafi'i <laughs> wa Abu Hanifatin eh? ak Ahmad al Mahmudi léegi kon euh, beneen bi mooy malikin zil mazaya shafi'in wa abu hanifatin wa ahmadal abu abu hanifatin ahmadal mahmudi yallahu ci yallahu bil mustafa sindiji yallahu wa <laughs> akbar kon mille cinq cent seize mu ne waan abi abdirrahman bilal ibn al harith al muzani moom boobu anna rasulullah boobu dane woon rawahu sallallahu alayhi wa sallam mu ne rawahu mooy bi ne inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma kana yadhunnu an tablugha ma balaghat voilà rawahu Malik fil Muwatta wa Tirmidhi rahmatullahi alayhi wa qala hadithun hasan nun sahih le gis ga ñoom ñaar dong ñoo ka solo ñu ne la déedéet yi beneen sahaaba la nekkatuñ Seydina Abu Hurayra ñu ngi Seydina Bilal Bilal yi dañu bari woona ah. o fi Bilal bi gën a siiw mooy al muaddinu al al al al al qurashi mawlahu mawla Abu Bakr radiyallahu anhu waaye Bilal dañu bari woon na voilà dëgg la bu ñu nee Bilal rek jooyal ko Seyna Bilal mel na noddukat bi la ñuy wax mais kii Bilal la tuddoon radiyallahu taala anhu sahaaba la di Bilal ibn al-Harith bokkoon ci waa Muzayna kon al imaamu Malik ak imaam at-Tirmidhi est-ce que ñoom dong wasaloo ñu ne la al imaamu Ahmadu ak al imaamu ki nga xamante ne mooy Ibnu Maaja rahmatullah alayhi daal na koy solo. ah ah léegi imaamu kii euh, xadiisu imaamu Ibnu Maaja bi dafa am solo parce que dañuy wax contexte bi nga xam ne moo taxoon ki nga xam ne mooy Alqama daal di daal di nettali Ibnu Waqaas daal di nettali xadiis bi loolu insha allah nañ gis bu imaamu nañ wax ñi mu wax ñoo ko solo imaamu Maalik imaamu Tirmidi après ñu wax la. ki nga xam ne mooy al imaamu euh, euh, euh, at-Tirmidhi non al imaam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi moom ni nga xam ne noonu la ko solo al imaamu mu ngi ko ni kitaabu al jaami'a maa yu'maru bihi min min at-tahaffuz li nga xam ne moom la ñuy dégg digal jaam bi ci muy wattu li nga xam ne mooy kaddoom ak ci wax mu ne moom Maalik kon an Muhammad ibn Amr ibn Alqama mu jëlee ci Muhammad da ngay gis ne moom càllaleem bi ak càllale imaamu Tirmidhi bi dina am ko sute imaam Malik am na koo xam ne moom tudd ko ci càllaleem te imaamu Tirmidhi dina ko tudd waaye lool laysa hada bi problème waan mooy Malik kon rahimahullah imaamu daaril hijrati eh, an Muhammad ibn Amr ibn Alqama mu jële ci Muhammad ibn Amr ibn Alqama ibn Waqqas al-Laythi Abu Abdillah Abul Hasan al-Ansari al-Madani rahimahullahu ta'ala génn àddina 145 li gën a dëgër am na nag ñu ne 144 am ñu ne 143 wallahu ta'ala a'lam an abihi Muhammad mi jëlee mi sëriñ Maalik jëlee ko di Amr ibn Alqama eh, ibn Waqqas al ta'ala kañ la gane àddina la génn àddina an Bilal eh, ibn al-Harith Alqama la ne moo ko jëlee ci Bilal ibn al-Harith di <clears throat> Euh, Abu Abdurrahman nga xam ne euh, al-Muzaniyu al-Madaniyu rahimahullah dëkkoon nekkoon na Medina woon na Basra euh, ganu moom mu ngi gane àddina vingt ans laata yoneen saasaam di gàddaay loolu mooy lan mooy moom bi yoneen saasaam bi ñu yónnee yoneen timale saasaam set ans la am waaw bi ñuy yónnee yoneen saasaam révélation bi sept ans la am yoneen saasaam def marque treize ans moom mu am vingt ans sept plus treize treize plus sept également voilà <laughs> bi yoneen saa sam di gàddaay vingt ans am voilà génn àddina l'an soixante léegi loolu neex naa compter <laughs> waaw loolu moom fay dama lay bar dong nga def li nga xam ne mooy nga mën a xam ñaata at fii mu ne moom la dun ñaata at la dun moom Seydina Bilal ibn al-Harith al ta'ala anhu arda anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma kaana yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubu Allahu lahu biha ridwanahu ila yawmi yalqaahu wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ma kaana yadunnu an tablugha ma balagat yaktubu allahu lahu biha saxatahu ila yawmi yalqaahu kanta al imaamu abu isa tirmidiyu rahimahullahu taala mu ngi ko di abwaabu zuhdi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun fi qillatil kalaam mu ne haddasanaa Hannaad al imaamu abu isa rahimahullah mu ne nettal nañu Hannaad di Hannaad ibn Sari ibn Mus'ab ibn Abi Bakr ibn Shibr ibn Saaquf Abu Sariya at-Tamimiyu ad-Darimiyu al-Hanzaliyu al-Kufiyu al-Warraq gane àddina 152 génn àddina 250 243 mooy 91 ans la amoon bi mi génn àddina rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a qaala mu ne haddathana Abda mu nekk ñu netta mooy Abda di Abda ibn Sulaymaan Abdatu ibn Sulaymaan al-Kilaabiyu ñi ne al-Aamiriyu Abu Muhammad al-Kufiyu rahmatullahi alayhi gane àddina 120 génn àddina 100 87 rahmatullahi alayhi ma ne Muhammad ibn Amr moo ko jële ki imam Malik jëlee muy Muhammad ibn Amr ibn Alqama gis nañ ko sànq rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani abi mu ne man Muhammad sama baay di Amr ibn Alqama moom moo ma nettali léegi léegi nag léegi léegi nag na nga xool bii bu baax a baax a baax a nga ne moom baayam moo ko nettali léegi xool liñ ciy mu ne an jaddi sama baay moo ma nettali qaala hadathani abi an jaddi mu jëla ko sama baay bi alqama ibnu waqaas kon fii riwaa imam malik bi tuddul alqama ibnu waqaas tudd ko tudd ko dane muhammad ibnu amr la ko jële imam malik muy alqama ibnu amr ibnu alqama muy muhammad boobu amr ibnu alqama mu jëla ko an abihi an bilal mu jëla ko baayam da baay mooy amr ibnu alqama mu jëla ko ci bilaal riwaay imaamu Tirmidi bi mooy eh, kii Alqama eh, eh, kii Muhammad ibn Amr da koo jële ci baayam mu jële ko ci maamam mu jële ko ci maamam kon gis nga am na nit ko yokku foofu mooy Alqama ibn Waqqas ay ay ay ay famille la ibn Mihsan al-Laythi al-Atwari yu al-Madani Abu Yahya moom moo yokku fii waaw moo nekk fii Euh, am na nag ñu ne jamono yeneen saa salaam la juddu te loolu niru na lool moo nekk waaw loolu moom kanta saxaaba la loolu imaamul xaafis dane axta man zama anna lahu soxba juum ne képp ku jàpp ne moom saxaaba la moom alqama mi que ne euh, saxaaba la woon mais juddu na jamono yeneen saa salaam kon muxadram la kon gis nga fii da cee yokkul yi loolu nga ne annahu qaal mu ne sami'tu mu ne maamam nee na naa Bilaal ibn al-Harith al nga ne ma mais bon léegi loolu lan lañ koy jële kon xanaa kon bële euh, hadisu imam Malik bi est kon amul parce que euh, Amr ibn Alqama foofu dane dane an Bilal est-ce que kon ne kon daa am ko mu suti kene da tuddul baayam est kon hadis bi amul benn affaire boo xamante ne nii Euh, benn genre rupture ñu ne la non waaw loolu waralul que ne xadis bi daa am ab rupture déedéet mooy ña ñaari ñaari mbir mën a am mooy li nga wax léegi que ne moom euh, daa sute fii tuddul baay ji ci riwaaye imaam muslim imaamu tirmidi mu tudd ko lay loolu ginu la dëgër dañ naan euh, alqama kii ambr park que kii mu ngi génn àddina la soixante Bilaal ibn al-Haaris euh, léegi Amru ibn Alqama moom xamuñu kañ la génn àddina possible na que ne da dégg ci Bilaal waaye jële ko ci baayam waaw baayam nettali ko te baayam daa amoon lu tax mu nettali ko te loolu mooy li gën a plausible parce que imaamu Maalik moom càllaleem bi dëgër na voilà càllaleem bi moom dexeer na ak dexer goo xam ne daal dina koy dëgër dëgër voilà kon léegi eh, kon imaamu Tirmidhi rahimahullah da ngay gis li nga xam ne moom noonul la ñëwi mooy daa am loo xamante ne eh, mooy eh, gis nga alqama fii dañ ko fee tudd ci riwaay bi voilà léegi mu ne mu ne mu ne kon an eh, kon Muhammad ibn Amr qaala haddathani abi an jaddi muy kon jadduhum mooy kan Alqama ibn Waqqas wax nañ la ko sànq rahimahullah qaala annahu qaala sami'tu Bilal ibn al-Harith al-Muzani waaw mu ne baayam daa dégg nee na dégg naa eh, Bilal ibn al-Harith al-Muzani sahiba Rasulillah sallallahu alayhi wasallam muy préciser parce que waxoon nañ la ko saxaaba yi nga xam ne siiwuñu léeg-léeg boroom boroom xam-xam yi hadith yi dañ leen di wax tudd seen tur ba pare ne yonente saxaaba yonent saa salaam la ndax day bañ am ñoo xamante ne miinuñ leen ñu jàpp ne kii du saxaaba voilà radiyallahu an yaqulu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma yadhunnu an tablugha ma balaghat fa yuktabu allahu lahu biha ridwanahu ila yawmi yalqa wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ma yadhunnu an tablugha ma balaghat fa yaktubu laahu uh, uh, uh, alayhi biha saqatahu ila yawmi yalqa mu ne wa fil baabi an ummi habiba hada hadithun hasanun sahih mu ne nii hadith la boo xam ne hasanun sahih moom la imam an-Nawawi wax ne wa Tirmidhi wa qala rahimahullah hadithun hasanun sahih léegi nag mu ne wa hakadha rawa ghayru wahid an Muhammad ibn Amr nahwa hada mu ne naka nii la ko dul kenn daal di solo jële ko ci Muhammad ibn Amr lu mel ni comme bi qaalu an Muhammad ibn Amr an abi an jaddi ñu ne ñu ngi koy jële ci Muhammad mooy liñ doon wax sànq imaamu Tirmidhi mu ngi koy souligné jële ci Muhammad ibn Amr mu jële ci baay mu jële ci maamaam Bilaal ibn al-Haaris mu ne waaye warawaa hada imaamu Tirmidhi ne waaye xadiis bi nii man de nii laa ko amee waaye warawaa hada al-hadiis Maalik an Muhammad ibn Amr an abiihi an Bilaal walam yadkur fiihi an jaddihi mu leeral affaire biñ doon wax sànq mu ne kanta imam Malik moom solo na ko te moom lañ njëkk gis rahimahullah ci Muwatta jëla ko ci Muhammad ibn Amr mu jëla ko ci baa de Amr ah, moom may jaan Bilal ah, directement ibn al-Harith ci ki nga xamante ne mooy son maam waaw ah, léegi al imam Ibn Hibban daal na koy solo wéral ko al imam Ibn Khuzaymah Euh, solo na beneen xadis boo xam ne wute naag bi mais imaam Ibn Hibbaan solo na bii nii waaw waaw ah, waaw ah, al imaam An-Nasaa'i daal dinay solo xadis mais ndiw ko ci ci li ñëw mooy mooy sunan bu mag bi la ko indi ah al imaam Al-Baghawi indi na ko ci Sharh sunnah ah. eh, waaye bon ñi en général duñ leen tudd al imaam al solo na ko ne sahihul isnaad yi sàllale en tout cas hadith la bu wér léegi kon ginnaaw li léegi nag liñ doon wax sànq riwaaye imaamu <laughs> ibnu maaja bi nga xool lu moo taxoon alxama wax hadith bi imaam ibnu maaja wax nañ la sànq bokk na ci ñi ko solo xool al imaam ibnu maaja rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a li nga xam ne noonu lañu ko indilee mu ngi ko di kitaabul fitan baabul kaf kaf baabu kaffil lisaani fil fitna waaw muy téere bi wax ci fitna yi buntu bi wax kaf mooy fekk gi nit ki war a fekk làmmiñam ci jamonoy fitna mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne netten suñu sëriñ de Abu Bakr ibn Abi Shayba ne Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman rahimahullahu ta'ala al-Kufi al-Wasiti borom Musannaf génn gane àddina cent cinquante neuf génn àddina deux cent trente cinq rahmatullahi alayhi mu ne annahu qaal mu ne qaala nee na haddathana Muhammad ibn Bishr mu ne nettana Muhammad ibn Bishr ibn al-Farafisa ibn al-Mukhtar rahimahullah Abu Abdillah al-Abdi al-Kufi génn àddina deux cent trois rahmatullahi alayhi moom Abu Bakr ibn Abi Shayba kenn du ko laaj Muhammad ibn Bishr ibn al-Farasi sax kenn du ko laaj thiqatun hafiz rahimahullah ku dëgër hafiz la qala haddathana Muhammad ibn Amr ñu ñëwaat ci càllale ba voilà Muhammad ibn Amr ibn Alqama ibn Waqqas euh, léegi moom qaala haddathani abi mu ne sama baay nettali na ma an abihi mu jële ci baayam fii itam da ngay gis ne ci baayam la jaar comme riwaay Imam Tirmidhi bi mooy Amr ibn Alqama jële ko ci baayam an abi alqama ibn waqas qaala alqama ibn waqas radiyallahu anhu rahimahullah mu ne marra bi rajulun lahu sharaf xoolal li taxoon mu wax xadis mu ne daa am ku ma romb benn waay joo xamante ne nag ku amuk dayo la ku amuk teraanga la ku am liñ naan bu dee ci wolof yi juddu bu rëy la yax bu rëy la te boroom teraanga waaye ñoom buñ doon wax sharaf nag sharaful diin eh, rawatina bu booleeg nasab moom day gën a teeki mais sharaful diin moo leen gënoon a ñor waaw mu ne daa am ko ma romb koo xamante ne te tamit nekk na koo xam ne autorités yi ku ñuy dégg la mooy kilifa yi yi jiite réew mi bi ma rombee fa qaala lahu alqama nee na saa bàyyi di alqama ne ko inna laka rahima wa inna laka haqqa wa inni ra'aytuka tadxulu ala haa'ulaa'i al-umaraa wa tatakallamu indahum bimaa shaa'a allah an tatakallama bihi wa inni sami'tu Bilal ibn al-Harith al-Muzani al-Muzani sahib rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yaqul qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balaghat fayaktubu Allahu azza wa jalla laha biha ridwanahu ila yawmi al-qiyamah wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min sakhati Allah maa yazunnu an tablugha maa balagat fa yaktubu allahu azza wa jalla alayhi biha saxatahu ila yawmi yalqaa qaala alqama fanzur wayhak maada taqul wa maada takallamu bihi fa rubba kalaamin qad mana'anii an atakallama bihi maa sami'tu min Bilaal ibn al-Haarith allah la nee na waa ji bi ma rombee ma ne ko alqama ne ko eh, amru ne saa baay bi alqama nee na mu ne waaji inna laka rahima yow mii am nga ak mbokkoo ak nit ñi waaw wa inna laka xaqa am nga àq de bu mag waaw wa inni taman gis naa la ra'aytuka yow da ngay ngay dugg da ngay di baagante di dem tadxulu ala haula'il umara yow njiit yi ñi jiite autorité yi gis naa da ngay dugg ci ñoom lu bari waaw bu ko naan nag am nga ak mbokkoo mooy nanga nga ci sàmmonteeg sa mbokkoo googu bu àddina tax ba nga wax lu tax lu ñu sànk nit pour say intérêt personnel wala intérêt autorité yi te am na àq boo xam ne war ngaa sàmmonteeg moom de jullit bu ne ama nga sa mbokk àq te gis naa la nag ngay dugg ci autorité yi waaw njiit yi gis naa ngay bari looy baagante ci seen biir te boo fa demee wa tatakallamu indahum ngay wax ak ñoom nekk fa ñoom di wax bi ma sha allah lu soob yàlla nga koy wax anta takallama bi mu koy attirer attention nag di ko laaya biir ba ak diinu nasiha waaw diine moom laaya biir bu baax la mu ne ko nag waaye yëgal wa inni ah man alqama de sami'tu bilal ibn al harith de al muzani dégg naa saxaaba be de waaw saahiba rasulillahi di àndandoo yonent bi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam dégg naa bi laal ibn al-Haaris al-Muzani yaqulu mu naan radiyallahu anhu qaala rasulullah mu naan man ndawal yàlla mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na inna ahadakum kenn ci yéen la yatakallamu dees dina wax biir kalimati ci kaddu min ridwanillah ci lu ngërëmu yàlla maa yazunnu njortul woon sax an tabluga mu jote maa balagat la mu jote fa yu fa yaktubullahu borom bi bindal ko azza maggana wa jallata teddina lahu ñeel ko bi ajaara ko ci kàddoom ngeer ridwaanu wu ngërëmam ilaa yawmil qiyaamati gis fii bale imam mal ilaa yawmi yalqa ay yalqa waaw ilaa yawmi yalqa bi ilaa yawmil qiyaama mooy bés boobu rek wa inna ahadakum mu ne keneen mooy beneen côté bi te kenn ci yéen la takallamu dina wax bil kalimati ci kaddu min saxatillahi ci sànjum yàlla maa yazunnu masula yaakaar masula njortu an tablu ko la jote maa bala la mu jote ci ay fragmentation yu graw yu graw waaw ay répercussions yu graw fa yu fa yaktubullahu borom bindal ko azza wa jalla maa gën a tedd na biha jaare ko alayhi ca kawam muy luy këpp ci kawam saxatuhu saxatahu mooy am sànjam am meram ila yawmi yalqaa fii gis nga ila yawmil ci ridwaan ila yawmi yalqaa ba bés bu muy dajeek moom rahimahullah qaala alqama alqama teg ci ne ko fanzur kon nag ah yow mii seetal way xaka ay yow way xaka tekkul daan ko toskare ñeel na la c'est sûr que amal na ay information lu leer ne sawaay mii am na ñoo xam ne bu demee ci autorité yi lam meñ wa day wax rek de waaw lam meñ wa day wax rek lam meñ wa day wax rek waaw day wax rek waaw ta ñamuy wax am naa ñoom mbokkoota am na ak jullit ku ci tegu yeneen beneen ak waaw mu ne ko nag ah kon nag fandur na seet bu baax way xaka ay yow te kul toskare ñeel na la déet way xaka ay yow waaw <laughs> maada taqul lan ngay wax boo newee ci autorité yi waaw am na ñoo xam ne seen gagne-pain yëpp ci lii lañ ko jële waaw namima dinañ ci ñëw ci buntu yi ñëw fii ci yi nga xam dañ koo xaraamal waaw di toxal ay wax di jël ay wax di ko toxal ngir yàq waaw gis koo xam ne ku paisible yor daaraam di jàngale di nangam waaw nga dem ngir rek gaa yi ngi yokk grade ci autorité yi nga ñëw dasta nga daal di koy waxal lu amul nga fii mën a daa am ay plan yoo xam ne ay terrorisme ak yooyu gis nga ñu muy formé nangam ak nangam leen di jàngal yoo xamante ni bu ko kiiwee léegi autorités yi commencé di ko espionner di kii après léegi-léegi la nga wax moom la ñuy léegi am njàngaleem lépp lu mu wax rek gaa yi di ko xool ci di ko niite ci wax ja nga waxoon ba ni nga xam ne ci lañ koy jàpp tëj ko léegi daara ja nam leen doon yore manatula ne ndax mu nga nungu siin ngeen yàq deram famiyom nekk ci ay njàqare taalibe yi ak parents taalibe yi ñamuy jàngale ñépp entre temps waaja nekk fee di dugg di yor ab katkaatam waaw di ànd ak monsieur le président wala monsieur le préfet wala monsieur le ministre de l'intérieur ak yooyu ak ak ak perjo mi ñu koy jox ak salaire am waaw yokkal ko grade ne ko tu euh, yow joxe nga information bu mag taa sauver le pays kii ndekete yoo ay kàcc kese mu ne ko ak gis nga yooyu na nga def attention ci yooyu am na yoo xam ne kese la waaw ñu mel noon nag képp ku leen xam bëggal leen lu baax laay biir leen ci loo xam ne en secret comme kii ni mu def taxawul ci mbedd mi bàyyi ko wax rom mu ne ko yow mi yow wax ca kaw déedéet baax na ba moom moo ko nettali doom ji ne ba ma waaji rombee laa ko wax lii waaw ne ko kon nag nanga seet cay yow way xaka ay yow maada taqul ana lan ngay génne sa làmmiñ boo newee ci autorité bëgg ñu niinal sa ceeb waroo a tax ngay wax loo xamante ne nii ah mooy danga ci yàqal sa mbokku jullit wala ay mbokk jullit waaw xoolal li ngay wax lan ngay wax maada wa maada tata takallamu bihi lan ci yan sujet ngay aborder ak ñoom na nga ko seet ndax deru nit ñi du ay lu ñuy saax-saaxee borom bi da koo ñoŋal wax nañ la sharia maqasidu sharia bokk na ci hifdul irdi ak almal ak li nga xamante ne intégrité nit ki daga ñëw ngir daal di koy euh, protéger bakkanam alalam yooyu yëpp mayul kenn nga ñëw di ci fontu noonu pour say intérêt personnel yu mondain waaw walla iyaazu billah kon nag seetal li ngay wax ndax fa rubba kalaamin gis nga man nii di alqama di la wax lii dama lay laaye biir rek bariwaana kaddu goo xam ne qad mana ani an atakallama bi yoo xam ne bëggoon naa ko wax xam nga la moo ma tere ma ci ma wax ko ma sami'tu min Bilaal ibn al ñu xadis bi ma dégg jële ko ci Bilaal ibn al lu bari lu ma naroon a wax moo ma ko tere waaw mooy laxaab gi nga xam ne nit day am laxaab gis nga nit nit ba kanam fas la boo xam ne day màmm gis nga xam nga fasu màmm yaa bay fas woo xam ne dafa lekk pepp ci nawet bii ba baax waaw di cuppi cuppeek repas ak lu ne ak ngooñ mu baax ñax mu baax di cëppi bi di jàpp nekk nekk as suy dóor ci nga xam ne dressé guñ ko gis nga kooku boo ko utalul ak nu mu man dema bu amul laxaab boo xam ne moom nga koy moom nga koy retenir bés boo ko takkee charrette dalay sànk waaw bés boo ko takkee charrette boo ci yéegee dalay sànk loolu nag mooy bakkan waaw mooy kàddu làmmiñ mooy làmmiñ waaw gis nga boo ko retenirul xadiis yonent bare saat saam bii Alqama ne man moo may retenir ci lu bari lu ma naroon di wax waaw fa rubba kalaamin qad mana'ani an atakallama bihi ma loolu mooy sujet bi bariwaana wax joo xam ne li ma tere ma wax ko mooy maa la ma dégge maa sami'tu la ma dégge min Bilaal ibn al-Haaris xadiis bii ma la nettali ni ma ci jariñoo wi loolu laa bëgg nga jariñoo ci waaw lii mooy li li julli di jariñ bokkam quoi mais gis waa ji nekk loolu walla nga bàyyi ko muy déraper nekk ci ay yu yu xaram waaw nga toog di ko seetaan bali koy dal dal ko daan na ko il devait s'y attendre voilà déedéet kooku médecin après la mort nga ana looy jariñ walla iyaazu billah te non assistance léeg-léeg dina kii de dalay dala ah. en personne en danger parce que nit man mën naa xam ne loolu garaaw na daa def ay études waaw waaw gis ne espionnage gi daane ko dox na muy liggéey ci espionnage gi di espionner nguur gi voilà moo tax façon liggéey yu dangereux ngoogu yu dangereux dangereux yoo xam ne nit ki bés bu xamul yi nga xamante ne mooy ñag yiñ ko ñage kooku sànk na boppam salaire buñ la ci jox jaru ko waaw di tonni mal ci mbedd mi ñu lay fay loo ci am nga dunde moo gën façon liggéey yoo xamante ni yow maîtriser woo ci ban cadre lay dagane waaw wala ba nga xamee cadre ba mais gars yi niñ la ko présenté mooy li yoneen saa saam di tere yëpp dañ ciy dugg bu boobaa nga ne ah man nag xifz la abul yasar waxoon bu fitna ñëwee sànnil sa alal sànnil lépp loo yor te nga garder sa diine naa ba alal ji na dem waaw manoon naa am un salaire de trois mille euros waaw de cinq cent mille de sept cent ou même de neuf cent mille euros non neuf cent mille francs CFA waaw gars yi ne ma sax am nay prime boo joxee yenn information yi moom da ngay am ay bonus ay prime yu ñu lay defal waaw yoo xam ne daanaka salaire bu léeg-léeg mois bi mën naa ko million francs CFA mais nag sauf que gars yi eh, cadre bi nga war a liggéey ah dafa mbëkk njëkkanteeg yeneen saa saam xaraamal loolu nga ba dem ami salaire boo xamante ne deux cent mille la moo ko gën fuuf wal iyaazu billah même bu dee ne mën naa bañ mate say soxla mais bu barkalee sa soxla yëpp dina ci dugg insha allah entre temps nga xool loo xamante ne di nga ci gën a amee leneen lu dagan loolu lu ama am solo la kon xadiis bi gis nga kon Bilaal Alqama bokk ni nga xam ne loolu la doon laay biir ba indi xadiis bi radiyallahu ta'ala an salafi salih wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin